xanaa borom bi waxul woon xudu maa aataynaakum bi quwwa yéen waa banu Israël te loolu ñëpp la jël leen li ma leen jox bi quwwa ak force ak doole. du yaanaa ne làcc ne làcc na yasar que lool ngay jote yu kawe ya waaw foo nga góorgóorlu waaw waaw ngay góorgóorlu. mu ne wa bulghatun mooy loo xam ne moo jotale parce que quand même loo sàkku-sàkku xam-xam bul neenal dund gii nga xam ne borom bi dane moo indi ci kaw suufa kulu euh, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur kulu min rizqihi goog bu ko neenal ah. la <laughs> famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur mooy lu lay jotale ci wàllu loo xam ne boo ko amee di ci jàpp yaa ngi sàkku xam-xam nee nga ut euh, bu dee euh, loo xam ne ab liggéey booy defaale wala ab métier boo xam ne wala loo xamante ne ah yow en fait di nga mën a sa besoin naturel yi di ko mën a euh, yi nga xam ne man du la ñàkk ci dunduk nit mën a lekk loo lekk loo naan loo sol loolu il faut loolu nga garantir ko nga ut loo ko garantir sa bopp waaw parce que kat bu dee yenn ñàkk <laughs> yu yu bari yi moom day nekk koo xamante ne ni day day day day day du du tal ay jàng hein ay ñekk fi di jàng ka ay yi ah waaw ki am problème mu dépense ak problème bu ma ay way jële lu may lekk lu may añe lu may reere ah loolu euh, dina dina garaawa waaw gis nga boo bëggee parce que bu boobaa da ngay aajoloo nit ñi da aajowoo nit ñi waaw waaw da aajowoo nit ñi te nit ki nag il faut nga nekk koo xam ne dangay ngay nekk électron libre yow sa borom kese mu bul jël am amu nit ñi nga daj ci sa bët yow fexeel am loo xam ne dina la doy nga yem ci waaw waaw moo tax al imaamu Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahimahullah rahmatan waasi'a boroom Hilyatul Awliyaa al imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani waaw waaw nee na Seydina Sufyaan as-Sawri rahimahullah dafa am benn waay bu ko gis mu yor ay ci loxoom ay ay danaaniir ay pièces or nga xam ne moo doon bu doon tey dañ naan ay billets de banque yoo xam ne pas ay dix euros yu cher <laughs> diinaar benn diinaar ak i maanaam vers ay côté deux cent cent cinquante euros deux la. nee mu gis ci loxo Seydina Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri <laughs> rahimahullahu taala mu yor ay pièces yu mu yoroon ci or benn waay bi ko gisee ne ko ya ba Abdullah ah yow da ngay yi <laughs> ndax jàpp nañ ne borom xam-xam nit yàlla <laughs> moom warul a yor dina naan du moom moom moom moom moom alal yi moom du ko du ko doyee dara ku luñ ko jox bu joxe loolu uh, uh, uh, mais sa loolu daa jarale leeral ah wax jooju daa jarale leeral. waaw mais dafa xaraam di seexlu alal waxoon naa ne alal deful nit mu baax deful nit mu bon détecteur de jikko kese la waaye nit ke la mu mel alal bi daa ñëw feeñal ko waaye du lu mu def ci moom lii mooy dëgg mu ko ah yow imaam Abu Abdullah yow da yor ay kii ci xaalis yi dem ci yor <laughs> mu ne ko noppil gis nga bu dul woon danaa niir yi nga xam ne moom lañu am bas aajowuñu woon kenn waaw la taman dala bina al muluk ah la taman dala bina haula gis nga bu dul woon dinaar yi ñu am bi ci mën a faj suñuy soxla ak ñi nga xam ne ñoom ñu faj seeni soxla ci ñun la ko yàlla teg konoon te gis nga buur yii ak ñi yii ay mouchoir lañ ñuy def di ñu utiliser di ñendu ci ñun di ñu sànni saa bu leen bëggee waaw mooy li wolof yi di wax rek ku la ëmbal sa kersa sa sa ko sa sànqal ëmbal la sa kersa bu dee yow li ngay dund yépp ci diw nga ko yaakaar diw moomu bu amul yenn teddaangay jikko yu kawe te lool du ñépp ko am te boo koy seet bu ko seet ci ah, boroom xam-xam boroom na doo am na ñoo xam ne kenn du leen duut baaraat kenn du leen tudd kenn faale la yeneen saa saa waxoon rubba ah ash'atha aghbara dhi timrayni baliyayni law aqsama ala allahi la abara waaw lii mooy dëgg gis nga nit ñi ni ñuy canaliser ak di chercher seen linet yi ñu yor ngir xool nit ku baax nit ku war a dem ajjana nit ku am gërëmu yàlla loolu moo baax <coughs> alhamdulillah képp ku jàpp ne man de ustaas bi may dégg muy jàngale ñooñu de ñoom ñoo ñooñu kawe ñu ñoom ñooñu de ñay baax xanaa ñoom kese la mi jàngale tafsiir ak siira ak xadiis ak lu ko neex waaw ci rajo yeeg ci télé yeeg ci chaîne yeeg YouTube yeeg ak jàkka yeeg daara yeeg yépp nit ñi topp leen ak ñi nga xam ne sëriñ si mbooloo mi dar xanaa ñooñu la mooy ñun ni ñuy xoole moo baaxu wax léegi nag boobaa doya nañ ñi nga xamante ne kanta ah, uude bee moom nekk fee ci palaasam di góorgóorlu moom ah kee moom kee moom <laughs> lu ñu doon teg li ñuy wax ci moom bu ñu gisee bu correct ni ci wàllu diin dañ naan ni moom ne yaaram la ndeysaan daa jàmbu rek alors que boo mayul ñi nga fi tudd ñii ñépp xalifa yi ñuy topp ak sëriñ si ñuy kii wak borom ustaas yi jàngaleeg ñeneen ñéeg ñépp ak ñi nga xam ne ay dokaat ay doctoraat yeeg ñépp kii mooy seen sëriñ ci fa kanamu yàlla fa yàlla moo leen ëpp daraja fuuf moom uude bii ngeen di sànni seen dàll yu yàqu yi mu leen koy defaral ngeen koy jànni ah yow nag da ngay waaru quoi ah defar dàll rek nga am ñaar téeméer ndekete yoo ña ngeen di dem di siyaar di leen yóbbul ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii mooy kilifaam ci wàllu ca yàlla waaw ca yàlla ka ngeen di siyaar gisul sax poussière waaw waaw rubba shakhsin qad ala 'inda al-'uyun ka'annahu qutbu ar-raha haythu yamiil wasiitun tashara fil buldaani annahu ka wa annahu kal qirdi euh, euh, lu wax wasiyatuhun tashara fil buldaani wa huwa kal qirdi lada rahmaani di léegi ba baa ko wax ci masaalikul jinaan as-Cheikh as-Cheikh Abul Mahamidi Serigne Touba radiyallahu anhu <laughs> lii nii na wax ne wa rubba shakhsin bariwaana du lu néew de <laughs> waaye yoo xamante ni qad ala inda al uyun nee na ba du nit ñi moom lañuy ñuy luut baaraam ay way way ay way way di ko siyaar daanaka gaa yi fu ñu ko gis sax fu ñu tudd turam rek gaa gaaw ñaan leen oh, moom moom daanaka booy tudd fu ñu tudd turam sax booy ñaan muy nangu loolu ay lu ñu yaakaar képp la <laughs> mais du réalité du dëgg goo xam ne luñ mën a teg duut seen baaraam ne liy dëgg la dañ koo yaakaar kese waaw moo gën a sell moom koy boobu gisee rek leer bi nga xam ne mooy dégagé. yooyu yëpp seen impression yi bopp kese la waaye du réalité fa yàlla mu ne bariwaana ñoo xam ne nii la ci bëtu nit ñi moo gën a kawe kawe nit ci bëtu nit ñi ka annahu qutbu raha haythu yabin fépp fu mu feeñ nag gaa yi jàpp ne mbir yëpp autour de ma mooy doxal mbir yi quoi mooy axe central u mbir yi mooy xutbu bu mag bi waaw xutbu raxaa fu mu feeñ hmm. waaw wasiituhu tasharafil buldaani gis nga aw wayam aw turam dafa tasaaroo ci gox yi foo ko tudd gaa yi de oh wali bu mag baa ngoogu amut moroom kenn du moom kenn gisul nga euh, poussière am <laughs> kooku jamonoom léegi waaye jamono yi weesu sax daanaka gis ku mel ni moom lu raar la wa surtout intashara fil buldaan loolu nit ñi koy wax loolu mooy xalaatu nit ñéeg yaakaaru nit ñéeg li ñu foog ak li ñu jàpp waa yaa al cheikh ahmadul xadim alayka ridwanul baaqil qadim waaw lan mooy réalité mu ne waaye waajooju fa yàlla nag laa fa wa huwa ta moom ñi ñu ngi am ci moom yépp yaakaar ne lii la kal xir di moo golo ñoo niroo lala rahmaani fa yàlla ma fees yàlla génn ma ne te képp nit ku niroo golo fa yàlla kooku golo la gën ah golo amul xel mi ko yàlla mi la yàlla jox yow nit bi mu la teralee moo tax mu ne summa radadnaahu asfala saafiliin nit dina dina caaxaan saggane boppam saggane jaamu yàlla ak dimbali nit ñi jaamu yàlla ak nekk ci lu baax ba borom bi delloo asfala saafili mu gën a suufe ñi nga xamante ne ñi ñoo ñu gën a suufe voilà kon affaire bi lii la kantawaay ñee xam naa déedéet mbir mi jaamu yàlla yi nitu yàlla yi soppee yàlla yi ñu ngi fi ñu ko yaakaaru waaw loolu moo tax boroom xam-xamu suufi yi radiyallahu anhu di la wax ne gis nga nit mooy képp kenn koy jëflanteel ak koy doxlanteel jëflanteel moom bi aynil xaqiiqa mooy bët bi nga xam ne mooy bëtub réalité bi mooy lan xanaa Seydina Ibrahimul Xalil newul ci alquran mu ne wallahu xalaqakum wa ma ta'malun bi moo leen bind ak li ngeen di jëf te yonent la xam na li muy wax kan moo ko gën a xam ginnaaw yeneen saa moo gën ci mbindeef yi salawaatullahi wa salaamuhu waaw këne man ki may jëflanteel en fait borom bi la mais nag daa jaarale moom li muy jëflanteek man ci mbindeef mii nga xam ne moo ko bind da koo sopp na moo tax mu mu mu nekkal ko waaw nga am teg waaw pas yow bala ngaa bala ngaa eh, yëkkati nit fonk nit eh, kii nit il faut nga xool d'abord nu mu sant wala lan la drainer ci wàllu xaalis poosam nu mu tollu ak lan la ci réew mi nga door koo yëkkati wala da koy wàcce kooku xam nga ne yow say meeyaar say lunette foo baaxul damm ko waaw te dem ci eh, ci alquran ak sunna ñu jox la lunette yu baax waaw. Allahu akbar kon nit ki il faut Seydina Sufyaan ne waa ji déglul é <laughs> gis nga lawlaa hadihi dananir la tamandala bina haula il muluk alhamdulillah gis nga bu dul woon dinaar yi nga gis borom bi teg ko sama lox <laughs> gis nga buur yi ñun ñii dañuy jàppe comme ay mouchoir yu ñuy utiliser comme nu mu leen neex gis nga nit ki amee mouchoir bu safee ñandu daal di génn ñandu soit mu dugalaat ci poche wala mu sànni génnewaat beneen bu soxlawaatee bu ñaqee daal di génne benn daal di fomp jëbeeg ak kii beeg yooyu sànni noonu lañ ñuy def <laughs> waaw. lii la mooy il faut nit ki nga am benn genre autonomie ci wàllu financière boo xam ne dina. te tamit sa bët bañ a rëy ci wàllu àddina lu lu bees lu ne iPhone bu bees bi danga ko war a am dégg nga iPhone bu bees ah yu bees yi génn ah, yu bees yi nangam yu bees lu nekk nga bëgg ñee teg sa bët bu boobaa sawaay di am problème kon wa bulghatun amal loo xam ne moo lay jëmale ci li nga soxla te doo soxla aajool kenn waaw Allahu akbar <laughs> wallahi laqad que seydina Sufyaan waaw waaw amal lu la doy parce que léeg tamit am na ñoo xamante ni seen problème mooy ñu am lu bari bu ñu amee lu bari toppatoo lu bari lañu am day dalee day dox seen diggante uti xam-xam kallaa inna al insana la yatgha an ra'ahu istaghnaa <laughs> waaw alladhi jamaa maalan wa addadah yaxsabu anna maa lahu axlada am na ñoo xam ne foofu lañ paane ñoo <laughs> waaw mooy lu la doo nekk ci ñàkk gu gu jéggi dayo woo xam ne day tax yow doo mën a dem ngay aajuloo nit ñi mais doo nekk tamit ci opulence boobu day tax yow loolu kese doy la di compter yëf yi ak tamit waa di gérance nekk ci gérance loolu ba tax yow nga fàttali li mais lii mooy débutant bi am na ñoo xamante ne lii du seen problème ah. mais loolu looy ame noonu kese borom bi moo lay defal sa xol benn mbir moo xam ne day tax ke yow diinaar yi bari sa xol sa kiiwa ak mu dem loolu wàññiwuñ sa mais loolu sa sa sa mais loolu du ñépp ko am moo tax lii c'est d'une façon générale <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonee <laughs> waaw waaw ah. waaw mooy gi mu ne waso batu ustaadin juróomeel al imaamu Shaafi'i al Muttalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne juróomeel bi mooy waso batu ustaadin mooy foo nga am koo xam ne nag moo tette koo xam ne xam na yoon wi xam na xam-xam mu mun na nga nangu mu nekk ki nga xam ne moo lay moom moo lay tette ci yoon wi nga jëm parce que yoon waloo xam ne bu sinueuse bu bari ay jàdd jàdd ak yoo xam ne ay pax fii ay kii boo amul GPS boo xam ne moo lay yëgal ne ah ci kanam am nam pax boo moytul li nga jékki te tamit say faar leerul li nga na jékki te daa lëndëm këbëx ci biiru kàmb waaw moom xam na yoon wa xam na pakk-pakk yi dina la dimbali côté boobu la dimbali côté boobu waaw waaw dina xam xam-xam bi nan nga koy ame ak ci lan lay ngay tàmbalee ak lan ngay mujjee waaw waaw soxbatu ustaas yooyu ustaas yooyu xam-xam bi mun ci téere yi waaye boroom bi moo bind ñoo xamante ne nii mën nañ la leeral téere yooyu parce que bu dee ci téere yi képp nga yem kese kese kese léeg-léeg say juum te day bari moo tax boroom xam-xam doon na naan man kaana shaykhuhu kitaaba ah kathura ghalatu xataw dina bari ay njuumteem képp koo xam ne sëriñam mooy téere mi kese te moom amul dégg toogul ci jataay boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy leeral loolu ba mu am yenn yi nga xam ne ci domaine ba muy jàng ba muy gëstu ci téere yi am na ci benn nimise bu dee daa yem ci téere yi kese noonu loolu day day mën na ci am ay tolof tolof yu bari waaw <laughs> moo tax ku dugg ci xam-xam yow dong faale woo kenn faire fii ci jamono ji moroom xam-xam yi la booleel waaye téere yi boroom xam-xam yi koy leeral ndax ñooñ dañ koy leeral mais nga ne man damay jël saxi imaamul Buxaari yi dugg ci kanta shara yi ndax loolu la tamit shara yi mooy tësëriñ yi tamit waaw ay ay ay ay ay umdatul ahkaam non non umdatul ahkaam kii euh, euh, euh, Fathul Baari yi lu ñoom euh, shara ñoom al ayni bi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim nga ne yow sa yoon newu ci da ngay jël daal Sahih Bukhari brut nga ñëw commencé boo mayul dina am yoo xam ne doo ko comprendre soxbat ustaan nag mooy nga dem ci shara yee ko def nga xam dañ la koy sharawal jëndi la ko ba mu yomb voilà sinon nanga ca dugge nga kiy génne ba ngay dugg <laughs> wala sax booy génn doo génn yow kese borom xam-xam dañ naa man daxalal ilma wax da xaraja wax dugg ci xam-xam yow doo di nga génn yow dong mais sauf que na duggee mooy yéene bu damoon nga bëgg am xam-xam nangam mais booy génn doo génne yéene boobu. soit da ngay mere waa xam-xam ak lépp lu jëm ci xam-xam parce que lii waa li ma ci jàngee kii ndekete lii du dara fexewoo woo ba amoo ci maîtriser woo ci dara léegi nga mere ku la deful dara yaa ko teg sa bopp kon mu ngi noonu. mu li nga xamante ne ni mooy juróom benneel mu ne wa tuulu zamani wa tuulu zamani mooy nag na nga xam ne nag njàng nag <laughs> ça prend du temps waaw <laughs> c'est pas que man ci daar ji laa dugg à onze heures à midi ma génn nekk Shaykhul Islam <laughs> Ahmad ibn Yunus ah mu Ahmadu Muyul man Sayxul Islam may xaar ku ne nga Ahmadu Muyul ma ne yow ñeme ngaa laaj kan mooy Ahmadu Muyul de boo fi laajee ko Ahmadu Muyul dama <laughs> ko laajee benn faa da koo kan laay ute xam-xam rahmatullah ko demal ci Ahmad ibn Yunus fa innahu shaykhul islam fii ci boo fi laajee kuy shaykhul <laughs> islam Ahmad ibn Yunus boo mooyal dama lay sakk yi nga naan ma yooyu shaykhul islam ahmad ibn yunus alors que liñ ko fi gis ni <laughs> allahu akbar mooy loolu manu la nekk waaw loolu bul yaakaar ne képp ku la ko gëm lool mu ngi lay tromper ah eh et non ça c'est fascinant oh man je commence à onze heures à dix-sept heures je deviens le plus borom xam-xam des borom xam-xam kooku day wax lu ko see neex il explique ma ne dafay expliquer laa wax loolu mënu la nekk waliyaadu wallahi waliyaadu wallahi billah kon al imaamu ash-Shafi'i rahimahullah yii la mooy da ngay xam ne mbir mi day dina yàgg voilà moom laa wax léegi lassitude la ci fekk ak yokkat ay si téemaa ba téemaa ñu bari loolu lay amul mooy persévérance nekk ci lu baax sax ci continuer lu yomb de patience waaw ñaar yooyu boo ko kiiwul boo ko amul ak voir le bout du tunnel dina la jafe waaw yow nag njëkk yi man ça fait dix ans may nekk ci yi waaw après Seydina kii euh, euh, kii euh, ki aslam ibn al-Bunani aslam mooy taalib imaam anas bi mooy ki gën a dëgër ci ñu jëli seyna anas ah saabit kasmihi saabit voilà saabit ibn aslam al-Bunani rahimahullah al-Basri kooku ñoom imaam Abdurrahman Abdurrahman euh al al al al atakiyu ah ay ñoom mooy borom xam-xam yi en fait dañ doon ànd ak seen sëriñ yi ay vingtaine d'années ñii ay quarantaine d'années waaw ay quarantaine d'années waaw yow nga naan ma ay dix ans <laughs> wa tuulu zamani waaw foog nga xam ne affaire bi il faut pas nga mën a nekk koo xam ne li borom mi naan wa kaana al insaanu ajula nit daa nekk koo xam ne ku yàkkamti lool la waaw <laughs> waaw il faut nga ràngoo al xilm wal ana ya yeneen saa san daal di woon tagge ki nga xam ne mooy al ashaj abdu qays ne ko inna fiika la xaslatayn yuhibbuhuma allah al xilm wal ana mooy loolu la mooy euh, gisoon nañ ko ci riyaat bi ni nekk na ci yow ñaari jikko teey ak dal waaw bañ a yàkkamti par rapport non wan il faut que voilà toobo waaw toobo man je jëmbat léegi ça saxa sinon si ça ne sax pas moi je deviens bien non c'est pas comme ça wa tous les zamani laaj ko baykat bi <laughs> kii bay mango bu samtee kii garab mango yi da foog ne ca suba lay ñëw rek affaire bi garab gi nag daal di kii nag mango yi commandé nga am patience amuk muñ ba pare di ci ñëw di ko kii di ko suuqat di nangam lool nga def ko waaw kon loolu loolu lu am am solo la waaw waaw akbar waaw waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw Allah kon tuulu zamani lii li <laughs> doon fii mooy Seydina Asbagh pour wax la da gis nga képp koo xam ne moom amul ambition ci wàllu xam-xam yow bu mu la décourager gis nga Asbagh mii ibnul Faraji ibn Sa'id ibn Nafi' al-Qurashi al-Umawi imaam az-Zahabi nee na innama talaba al-ilma kabiran falam yalqa Maalikan wala Layth waaw waaw akbar bi mu nekkee mag la daal di tàmbalee sàkku xam-xam te al-Qaffal ash-Shaasi ash-Shaasi looloo ko dal moom tamit bi mu nekkee mag la tàmbali waaw am na ñoo xam ne en fi ñu mokkale alxuraan ñëw nañ ba am soixante-dix ans door a mokkal alxuraan parce ci lañ jote yeewu ci mbir mi ñu def ko objectif waaye ñu jàpp ci ndimbalu yàlla ñu jàmm ñu mokkal alxuraan mais bu dee euh, lii moom xam naa duma ko man man kay ñaanal leen ma rek waaye yow bi nga naan ñaanal leen ma sax <laughs> xaw nga ci amuk découragé ñaanal leen ma rek waaye de xam naa ne moom yàlla de lu ne la man waaye de ah man mii de <laughs> waaw non man man man man man lam yekku ni ci boppam c'est je n'arrive pas à dépasser lam yekku lam yekku ni saar la boo xam ne dama ci non man man je me damay toog jàng jàng jàng jàng nga naan may ay ay ay yow ba yaasin la yow yaasin sax manum nan laa koy xala man samia gi tabaaraka rek la laa nga naan ma ay mokkal alquran ma ne da bul découragé de <laughs> waxoon naa si naa Abu Hurayra moom doon loon jàpp tous yoneen saa saa mu ko ñaanal <laughs> waaw te lool bul jàpp ne jomb na amanula am ba léegi attention attention yàlla mi doon joxe lool mu ngi fi ba léegi daalika fadlullahi yuti may yasha te bu bokk bu ko bëggee jaarale ci yonent bi alayhi salaam dina la booleeg yonent saa salaam bu la bu ko bëggee jaarale ci keneen wala sans intermédiaire bu ko ci soob allahu qaadir ku am kàttan la ci yooyu yëpp kon bul décourager asbax mi bi muy tàmbalee rahmatullah alayhi di dugg ci xam-xam bi eh, dafa nekkoon mag loolu moo tax dajawul ak imaam Maalik dajawul ak beneen xaritu imaam Maalik bi nga xam ne moo doon kilifaay waa Misr nekkoon waa xam-xam boroom xam-xam waa Misr al-Layth ibn Sa'd al-Fahmi mi ñuy gis fii xaritu imaamu Maalik boobu dëkkoon Medina après mu toxu Misr bi nga xam ne imaamu Shafi'i bi mu jógee bi mu ñëwee Misra gis ay mbindam ndax dajewul ak moom ci Maalik la ne imaam Maalik rahmatullah alayhi gis ay mbindam ak taalibeem yi dane al-laysa afqahu min Maalik walakin al-hazza ma'a Allah ñàkk keñaan amul man kii wa doon sama sëriñ sama lépp moo doon sama sëriñ mais nga gis keneen ku ko gën a yaatule xam-xam nga bëgg neen maa non loolu déedéet sama sëriñ daal moo fi ne bi muy neloo imaamu Shafi'i hésité <laughs> allay allay hum na saada di xaritu imaam Maalik mais moom moo ëppoon xam-xam kon sama sëriñ bi Maalik waaye nag bayre bi ak alxamdi curu xam-xamam yaatu te ki ko yàlla defal nag ci xam-xamam kooku mooy imaamu Maalik ha imaamu daaril hijrati moo taxoon mu ne ida zukira al ilmu fa malikun najm imaamu Shaafi'i rahimahullah mu ne bu ñu tuddee xam-xam imaamu Malik mooy biddiw ba waaw mu ne nekkul taxta adimi sama ci suufu asamaan asamaan li mu li mu tiim amul téere bu mel ni moo taw ginnaaw alquran bu mel ni téere sama sëriñ bi imaamu Malik Allahu akbar radiyallahu anil jamii kon eh, asbax de lañ ne woon babaa xam ñu continuer <laughs> sëriñu imaamul Buxaari ak a koo fonkoon allahu akbar <laughs> te asbax mi pour tëj ci côté asbax <laughs> euh, euh, imaam ad-Dhahabi mu ne wa qaala ba'dul kibaar am na lenn ci boroom xam-xam yu mag yi ñu ne Misra Égypte masula génne boroom xam-xam bu mel ni asbax allahu akbar te tard il a apprendre la science tard dafa yéex ci ay at la yéex a commencé di jàng ba dépassé ñi nga xamante ne nii ma ne ñoom ci lañu mës a juddu loolu laa loolu bu la fi kenn gëmloo ne eh, yow moom yaa ngi dooru ñëw ci daara ji waaw yow yow gars yi combien de téere fekk nañu ñu tëral ko ñu jàng ko jàng mu leer nañ saraa yu leer yu yaatu yow ngay dóor a ñëw yow gars yi la rawee ma ne loolu lépp du dara loolu lépp ñaanal leen barke ci li leen yàlla defal mais yow man nga leen a dépasser Seydina Omar radiyallahu bi muy dugg ci diine ñu baree ko fi jit waaw bu ñëwee nekk deuxième position ginnaaw Seydina Abu Bakar parce que yaa naaniwul woon te tamit amul woon genre esprit boobu di damm nit ñi quoi ah, ah man de comme que dañuy mujjee ñoo mujjee ñoo moom xam naa moom gaay yoon nañ ko bàyyee gaay rek xam naa gaay fi ñu ne woon moom ñoom moom ñoo xam quoi tanta ñun moom non <laughs> yooyu yëpp dara ci amut loolu lépp ay ay ay ay ay découragé lu kese la képp nag koo xam ne loolu mooy mbiram noo yow bàyyi ko te nga dem yow trace trace trace avance kooku bu la bu la tënk quoi bon yaakaar naa nag bon dañuy yem nii quoi après bii di ñëw insha allah ñu jëlaat mbir mi <laughs> jàngat ko <laughs> après euh, ñu kii parce que euh, bon. c'est l'heure c'est l'heure c'est l'heure wala ñu jël ko rek wala ñu continuer garaawul nañ continuer